alhamdulilahi rabbil alamin walaqibatu lilmuttaqin wassalatu wassalamu ala sayidina almustafa alamin wa ala alihi wa sahabatihi alghurri mayamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimu al-hakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta al-jawwadu al-karim rabbana atina fi dunya hasana wa fi l-akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا يا ربي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokk soppe yi ci yàlla ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu teg ko ci nuyoo yañu daan nuyoo ci bërëb bii ak waxtu wii ak saa sii di ñaan yàlla subhanahu wa taala nuyoo bii nga xamante ni moom la ñuy joxalante yàlla nañ koy joxalante ba aljanna yal nañu yàlla texeel ñun ñëpp képp koo xamante ni lu toll ni pépp suuf ci ngëm moo ngi ci sa xol wala lu toll ni pépp suuf ci xam moo ngi ci sa dënn ci Seydina Muhammad yal na la yàlla texeel yal na ñëpp texe yal na ñëpp texe yal na ñëpp dem aljanna yal na yàlla yërëm ñëpp yal na yàlla jéggal ñëpp yal na yàlla baal ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp ñi jub ak ñi ñi xam ak ñi xamul ñi mën ñi mënul ñi njëkk ñi mujj ñi dund ñi faatu góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi. ñu weex ñeeg ñu ñuul ñi. ñu jaune ñeeg ñu rouge ñi. ñëpp yal na leen sama borom yërëm. yërëm goo xamante ni nag day ànd ak ngërëm. ngërëm goo xamante ni nag mer dootu ca topp ba yoma qiyaama yàlla nañ ko yàlla defal. defal ko sunu maam yi nga xamante ni moom la ñaanal. ak njabootam yëpp. barke tur yàlla yi ñu fi jàng barke alquran yi ñu fi jàng barke zikkar yi ñu fi jàng barke xasaid yi ñu fi jàng barke ibtihaalaat yi ñu fi jàng ak daawaat yeeg moo ngoog ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla ko yàlla wàcce ci njaboot yëpp ci ci gën a mag ba ci gën a nekk ndaw góor yi ak jigéen ñi ñu nekk fii ak ñu nekk ci bitim réew yàlla ko yàlla wàcce ci ñëpp ni ko sunu mag bi ñaanee yàlla ko yàlla def bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu comme ni ma ko junjee jotaay bii sikkar sii waxtaan wii waxtaanu kóllëre la waxtaanu kóllëre la te kóllëre sama borom nee na su ëllëgee dina ko laaj wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula borom bi tabaraka wa taala nee na su ëllëgee yow na xiyaama am na yu muy laaj de am na yu muy laaj de bari na yu muy laaj de waaw am na yu yonent bi wax sax ne kenn duñ dégg benn paa yow ma xiyaama lu dul dinañ la ko laaj waaye bokk na te ñu laaj tamit xéewal yi la tusalunna yawma idin anin anin naim waaye bokk na te tamit ah kóllëre kóllëre nag nee nañu ginnaaw lay féete seen maam El Hadj Mouhamed Ndieguène daan nañu wax nañu kóllëre gi wéq moo gën kóllëre gi matt ndax ki lay matt day jàkkaarloo ak yow. ci lañ lépp ci ginnaaw lay nekkee fa tabaraka allahu te loolu rek mooy adduna mooy alaxira wallahi kóllëre mooy adduna mooy alaxira ku dem ku maax fa kóllëre la ku dem safaan ba kóllëre la ku ñu gërëm ku ñu gërëm kóllëre la waaye ku ñu xarab tamit kóllëre la kóllëre la lépp kóllëre la waaw kóllëre bi nag wala kóllëre yi li ci gën a am solo mooy kóllëre bi nit bi nit ki am ak boromam te toujours damay wax ne su relation ak say morom jaam su yàqoo rek seetal su relation ak sa borom waaw su relation ak sa borom su rafetee rek nga mën a jëfandikoo ci jëf yëpp jubal ñëpp bëgg ñëpp yéen ñëpp jàmm yéen li nga xamante ni kenn xamul lu mu toll ci yiw muy aljanna son borom moo bind ruux yi boobu aljanna amul safara amul démb amul suba amul guddi amul bëccëg amul asamaan amul suuf amul jëmm amul ruux yi kese la woon ak ñoom ndax son borom ruux lay waxal ruux la yokkal moom yàlla moo tax soo dee ñu gas ba mu xóot suul waaye suñ la suulee am na loo xamante ni moom ñan na kooku la yàlla am na lu kóllëre am ak gëm moom am ak moom kóllëre loolu moo tax ñu jël suuf ki nga xamante ni mooy yow doomu aadama yi nga am kóllëre fii ci kaw suuf ñu delloo la ko suuf minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxraa waaye ki nga xamante ni moom moom la yàlla jaayante woon ngir waxante moom moom démb defante ma moom ak pacte mu mën ko moom sama borom danaan ko yaa ayyatuha an nafsu al mutmainnatu irji'i ila ila rabbiki radiyatan mardiya yàlla ci yàlla defal su boobaa fadxuli fi ibaadi yàlla ci yàlla boole wadxuli jannati yàlla ci yàlla dugal dugal ko suñu baay bi ñu ñaanal ila rabbiki boole soo demee ci biir kat yi dem naa la ila rabbiki mooy sa borom déedéet du sa borom kooku mooy première lecture ba waaye su ma xóotalee di nga ne du sa borom déedéet ne ma lu tax doomu aadama sama borom daf koo bind daf ko bindee mu composé ko am benn bi moom la ñuy wax madda mooy bi ci des moom la ñuy wax mooy esprit lu am am ak esprit bokkul dañ koy jaawatee ruux mooy esprit am mooy bakken bokkul dañ koy jaawante moom nga doomu aadama ruux la ak yaram mooy manta ruuxu yàlla bind ko mu jóge fa moom set nit layer set xees fecc amul benn taas bu nekk ci moom mu set sell pur laab sama borom jël ko dénk ko doomu aadama ne ko jox naa la ko muy am arme boo xamante ni fekk moo ngi ci yow ñu lay woowee nit ñu lay woowee góor ñu lay woowee jigéen ñu lay woowee kuy dund ngay signé di wax di def su génnee ci yow ñu ñu sa sa suuf dañ ñu signé la néew. ruuj yi nag jox naa la ko ngir lan ngir lan moom mooy jaamu ci kaw suuf ngir lan bés dina jot moom yaram ñu dina dellu fu mu jógee woon. kullukum oh. min aadama wa aadama min min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen jugee te aadama ci suuf lañ ko bindee moo tax ruu moom te sama borom la jugoon day dellu sama borom waaye ruu ñëw na ci kaw suuf ba ñëwee ci kaw suuf am na ñu jàppanteel am na ñu soppanteel am na ñu jëf ñëpp jëflanteel yooyu la ñuy wax bakkaar yooyu la ñuy wax bakken yooyu la ñuy wax bànneexu bakken yooyu la ñuy wax adduna yooyu la ñuy wax seytaane yooyu la ñuy wax takk takk yooyu la ñuy wax tilim tilim yooyu la ñuy wax ak ak yooyu la ñuy wax dar dar yoo xamante ni dafay tax ci ruuf di tax ci ruuf di tax ci ruuf ba nga xamante ni suñu jëlee yaram wi jox ko suuf suuf nangu suñu jëlee ruuf bi yëkkati ko ruuf bi du am doole bu mu demee ndax tilim bu nekk ci moom. ñaata yoon lañ yóbbu euh, la sa oto paan euh, mécanicien ba ne la oto bi daa tilim ñaata yoon nga am portable mu am paan nga dem dëkk koy réglé mu ne la portable bi dara nekk ci poussière ci nekk daa tilim dara nekk ca. bu dee nag ñenn ñi ñenn ñi loolu dañ la laaj huit mille franc daal di jël pomp ba mu set daal di daa nga ne demal ba ngoon nga ñëw ñu jox la sa portable fekk ñoom ñu sama pousse yoroon rek poussière boobu moom moo tax mënatul joxe mënatul jël lu ko tamit su suivee dootul yëg te bàkkaar yi nga doon def day mujjee bu soppeeku di xet bu jëriñ xet bu bon malaka yi fu soog ñu jëm suuf suuf su rombee asamaan yi ngir yéeg du mën a dem waaye su su jógee malaayika yi malaayika yi fat seen bakkan ndax xet bu mën ko ci nekk ndax bàkkaar yee ci nekk nga am ngëm ragal yàlla topp yàlla gëm yàlla jaamu yàlla ba dee ci kër nga dee moo ngoog jël nañ sa yaram def ci biir suuf sa ruu na asamaan un asamaan deux asamaan trois asamaan quatre asamaan cinq asamaan six asamaan fépp malaaka yaa ngay teeru ñoo ngi koy fóon ñoo ngi koy barkeelu ñoo ngay kontaan xet ga boobu jàpp bu juróom na ma kii de sama jàpp ma gërëm la sama jàpp ma nangul la ci àdduna sama jàpp ma boo xamante ni lu ma gën a wax nekk na ca lu ma gën a tere mu ci am nekk sama soppe bee di Muhammad Rasulullah moom la yor royoon doon ko topp muy kilifaam mu gëm ko def ko référence am def ko di ko topp ci di ko topp ci fonkoon na leen ay mbokkam dimbali woon na leen jëriñ yi dimbali yërëm woon na leen mu ngoog ñi ñeekoon doole daan leen dimbali sa alal mu ngoog kon ruuj yi ñëwal ñëwal yow soo ñëwee bi dama leen recevoir sama bureau bu tedd bi la ilaha illa allah yàlla yàlla yërëm ما لا يرى الناس قولها يتلوك باب الله في كل مشهد وإن قالت اليهود مقالة العائد وتصديقها بدعوة اليوم أو علي لا إله إلا mën a yéeg misaal na Seydina Muhammad sallallahu alayhi mu ne bari na julli yoo xamante ni duñ passé asamaan un bari na koor yoo xamante ni duñ passé bay àgg ci yàlla lan moo am ñu ca mooy téye ko ba diisal ko ba dem moo nga su la yàlla gërëmee ci kóllëre ga nga amoon ak moom moo nga bind lu ruux yi ne leen wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni alastu bi rabbikum moo jiitu waaw kay alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ruu yëpp daal di ànd daal ne balee an kay yaay sunu borom mu ne kon wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduuni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma wàcc leen ci kaw suuf ngeen jaamu ma sama ruu gi jox naa leen ko ruu dafa weex tàll set wicc amul benn tache bu ci mu mel benn feuille blanche immaculée hmm. damaa bëgg soo leen nekkee delloo na set wicc na laab na sell comme ni ma leen ko nga kon am nañ kóllëre ak yàlla dama ne képp koo xamante ni sa kóllëre googu nga amoon ak allahu jalla wa ala sell na sa kóllëre ak say moroomu jaam dina sell yal nañ ko yàlla dimbalee bi jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa tabaarakallahu yàlla rek a fi nekk yàlla rek a yàlla lu mu mën di doon ci àdduna soo ko xoolee ba mu jeex rek day rek nga ne yàlla rek a fi nekk wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala amul dara amul dara amul dara moom laa waxoon xale yi man l'univers a une orientation divine loo gis ci gëwlu lu mu tuuti tuuti billahi doo ko toppee rek da rek daan ne subhanallah di daan di xam أكبر kaana yawman li shaxsin fa fii xadi yatagallabu jërëjëf sama doom ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan neex na neex na ci ruu rek la nekk ci ruu subhaanallah ruu la waaw gis ci àdduna na lu koy dundal waaw garab dañ jox ndox ak engrais waaw moo koy dundal portable dañ ciy charge ak crédit moo koy dundal yaram da waa koy waaw ak puus ba waaw waaw waaw waaw ndeysaan ma ngoog yaram da di dugaleur di di jëf di def di ci def bu baax di ko diw mu koy dundal waaye ruuxu li koy dundal mooy leer te leer mooy tudd yàlla mooy jàng alquran mooy jaamu yàlla mooy lii sama borom wax ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liya'buduni bind ma nit ak jinni lu dul ngir ñu jaamu moo tax ci kaw suuf doomu aadama mënta def lu ëpp jaamu yàlla déedéet mënul nekk waaw waaw te yàlla dafa bëri yërmande ndeysaan mu bëri moo tax ak xam gi mu xam doomu aadama wax nañu ko sax parce que xam na ni jamono dikk ba nit ñi ñu naan diw mii moo gën a xam xol diw mii moo gën xam ma bopp cër doomu aadama yi anatomie diw moo gën a xam bopp doomu aadama diw moo gën a xam nangam yooyu dina mos a ami ji yàlla nee na déedéet déedéet alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir yàlla nee na man mi doomu aadama bindal ko sama man yàlla te mbind ma ma ko bind kenn fekk man yàlla mu ne man maa xam doomu aadama xam ji mu ko xam nag moo tax mu yónnee ay téere moo ngoog téere yi ci gën a siiw moo ngoog Ibrahima wa Moussa waaye ca biir di nga dégg ñu wax la tawraat moo nga dina la wax tamit zabuur bul fàtte tamit injil waaye bul fàtte tamit furqaan muy alquranul karim moo nga téere yooyu son borom ko yónni ngir xam doomu aadama ni ñu ko bindee ci fàtte doomu aadama nee nañu ñoo ngi ko tuddee al insaan lan moo tax parce que dafa bari lu muy fàtte moo nga day fàtte doomu aadama lu intérêt mu taxawee mu fàtte su meree fàtte su kontaanee fàtte su amee fàtte su ñàkkee fàtte loolu moo tax yàlla ay téere lu mat ña téeméeri ak fukki téere ak ñeenti téere ñeenti téere yi ci gën a siiw mooy ñeenti yu ma leen tuddoon Muhammad ak zaburu sayidna Daawuda ak tawraatu sayidna Musa alayhi salaam ak injilu sayidna Isa alayhi salaam waaye ba mu yooyu tamit dafa ay yonent téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent junni yonent yàlla yóbbi na trois cent kenn ku ci nekk mu ne la demal waxal ma tudd ñaar fukk juróom ci biir alquran ñaar fukk juróom yooyu mu organisé leen génn ci juróom muy ulul azmi min rusuli daal koy sànni kenn muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax lan moo tax lan moo tax ngir mu jàpp jaam yi wulli leen wàññi leen tegaat sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni fa tabarakallahu moom moo def synthèse moo def synthèse moo def synthèse thèse ak antithèse yeneen yi ñu jiitu woon jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam mi def synthèse ba moo nga dafa dafa dafa dafa làmboo lépp loo xamante ni yeneen yi jiitu woon amoon nañ ko ci teraanga ak xam-xam ak daraja ak maqaama sallallahu alayhi wa sallam yàlla jël ko renforcé ko daal di jël kenn ku ci nekk ci yonent yooyu Moussa la doon noote woon jamono mais Sidna Moussa la la noote woon jamono ay miracle la noote woon jamono juróom-ñeenti aaya juróom-ñeenti kaw téefam yi ci alquran bu nañ ko fàtte Sidna Isa lan la noote woon jamono mooy méttinam bu mag ba sama benn mag bu baax dafay wax ne suñuy concours nelaw ku dee yaa jël coupe Seydina Aïssa médecins yi dañuy ñëw di def diagnostic pour seet lu la doon lu la ja lu la daal di jéem a faj say tànk wut ay kiné yu lay bëgg ngir nga di def rééducation ñi di la jox garab ngir nga wér Seydina Aïssa moom bàyyi ba malade ma ca biir hôpital ya dem te ñëwee na di a dekkal moo tax sama mag ba ne suñuy concours nelaw ku dee yaa jël kubba Seydina euh, Daouda alayhi salaam mooy borom accès bu mag ba mooy borom nguur bu mag ba moom yeneen la woon guur la woon cëram kenn du ko fàtte ci àdduna moo ngoog sunu mbokk yi nga xamante ni sax ci yeneen diine nekk moo ngoog même dañuy la étoile bañ koy tuddee sax ay kawtif lañ cay def comme ni ñu ni ñu de David yaakaar naa ñu bëri dégg nañ ko moo ngoog kon yéen suñu yëpp kenn ku ci nekk am nga kawtif ak maqaama boo xamante ni moom moom nga téye woon jamono yàlla na jël nag waxuma la ñoom ñeenti yonent yooyu muy Seydina Moussa Seydina Aïssa Seydina Daouda alayhi salaam Seydina Nuuhin alayhi salaam Seydina Ibrahima alayhi salaam Seydina Adama alayhi salaam ñoom ñëpp ñoom ñëpp soo borom jël seen jël ak seen maqaama kenn ku ci nekk jël ko multiplier ko ci benn nombre bu kenn mënta jàpp xel mënu koo calculer machine mënu koo jàpp mu jël ko jox ko Seydina Mouhamed moo tax yonent kenn kenn xamul kenn xamul maqaama maa parce que bala ngaa découvrir yeneen bi il faut nga découvrir yeneen yeneen bi te moo tax envers jiwu yeneen bi personnalité yeneen bi ñun nit mënu ko cerner. non non non non dafa dépassé entendement doomu aadama parce que yeneen bi xeer na comme xeer yëpp waaye jamaane bi ñuy xeer yi. jamaa yi nga xam ngeen ni pierre la waaye pierre bu ñu yokk benn adjectif ban adjectif la pierre rare wala pierre précieuse yonent bi nag mooy la plus précieuse des pierres waaw ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ngi leen pri pierre ba pierre yi seen rareté seen seen seen taar seen ni ñuy brillé wallahi du géejee li ñuy jël moom mooy seen taaru pierre ya waaw moo tax bu géejee rek loolu moom rek daal di nekk doy loolu moom rek daal di nekk doy waaye nag su laa fatul tamit bële tamit ñu mën a wax ok ñu mën a gis ay émeraude di mën a gis ay jamaa yu ndaw di mën a gis ay jamaa Afrique di mën a gis jamaa ci yeneen yeneen continent yeneen contrée ma ko sallallahu alayhi wa sallam maxaama boobu la ko yàlla defal moo tax yeneen ci kenn kenn kenn kenn kenn mënu ko natt wallahi dañuy te lii gën a neex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lu gën a jam lu jamono bi gën a dox rek ñuy gën a xam ne yonent yàlla Muhammad kenn du moom wax naa leen fii ne leen benn scientifique bu mag bu ñuy wax Michael Ha américain la gëmul dara gëmul dara nihiliste la nihiliste nihilisme nihilisme ñi jàng xam na lu nihilisme dara amul ñoom sax amuñu nee na ñoom nekkul mbay am Michael Hart dafa am benn expédition bu mu doon def mission boo xamante ni ay scientifique yu mag la ci boo la ci àndal ay ay étudiants leen dem leen seetal ma ci àdduna bi cent personnes yi gën a am personnalité ci monde bi dem leen mu seet ñoo xamante ne ay chinois lañ ay américains ay anglais ay français ay nit ñu ñuul xeet wu nekk mu wut ca ne leen dem leen ngeen def seen i recherche gëstu leen seen bind gëstu leen seen réalisation gëstu leen seen histoire gëstu leen li nga xamante ni ci àdduna xool leen ko ngeen jël ngeen comparé ko ngeen indil ko seen résultat mu def ay groupe de recherche sànni ko ci abdo bi nga ne demee mbir bu leen xool kenn bu leen bàyyi kenn seet leen ñi baax seet leen ñu bon seet leen góor ñi seet leen jigéen ñi culture yëpp seet leen religion yëpp seet leen bu leen am benn wóorul ci seen recherche. parce que ñun ñëpp si amul pour mu mën a aboutir à des résultats yu wóor il faut que daanaka nga ñàkk nga ñàkk libre nga libre ma waaye résultat bi. ñoom ñoo doon wër di xaar résultat la waaye ñun ñëw wallahi jarul woon ñu def recherche ba mënoon na ñëw fii ñëw fii ci dañuy xale bi gën a ndaw ne ko dañuy def recherche dañuy seet ci ëpp personnalité teew ci kaw wallahi danaan la Muhammad rasulullah waaye xool ma ñëw si ndaar ma daaneel may pour ñu gën a fonk seen yonent gën koo fonk gën koo respecté gën koo gëm ba ñu defee seen i kenn ku ci nekk ñu dajaloo yëgantewuñu xamantewuñu ndax wax ay groupe la mu leen ci moom bi ci continent yëpp ci culture yëpp ci diine yëpp waaye ba ñu ñëwee kenn ku ci nekk ci groupe yooyu bañ ca indi les résultats yi jox ko mu teg ko ci kanamu bureau bu ñu ubbi day gis ñu bind premier Mouhamadou Rasulullah deuxième Mouhamadou Rasulullah troisième Mouhamadou Rasulullah quatrième Mouhamadou Rasulullah cinquième Mouhamadou Rasulullah sixième Rasulullah septième Mouhamadou Rasulullah huitième Rasulullah neuvième Mouhamadou Rasulullah dixième Rasulullah ñu soog a seet naan nii ndax bokk nañ ci wala bokkuñ ca. Sayyidina Muhammad. sëñ may ma ma daaneel fii maa ngi ñëw maa ngi dugg yàlla fay la maa may mu su taajoo rek nga jël su taajoo rek su waxtaanu taajoo rek ba ba li war a génn génn rek incha allah ñu ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun ñu neex incha allah ma ngoog waaye dama bëgg ñu ñu ñu gis ak suñu bët yi bëtu zahir yi ak saaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam maqaamam ak personnalité yi kenn du moom waaw xam nga keroog keroog du ma gis du ma gis njaboot ji di si kar di si kar ma gis kenn ku ci nekk sa bëñ yi sa biir yi daane sagesse yi ne ci man waaw bu dee moom ñu laa ko defal nag bàyyam lu ma koy defal waaw bu dee bàyyam ba bu dee bàyyam laa koy defal moom ñu laa koy defal maamam lu ma koy defal nag maamu maamam nag maam bi nag ñu yaakaar nag imagine ñun di ngeen xaw dara ñu leen bi xool leen gën a gën ci yéen mën naa am benn sëriñ sant ñu si wala sant ñu wala sant ñu mbàkke xoolal orma bi ngeen jox seen wax du doo sëqat doo tëgg doo ko xool li mu ko xool pourtant am jaxaar bi sax xool ko waaw dëgg ko xool waaye ña ñoo ko ngir xool parce que jàpp nañ soo ko xoolee sax mu dee soo ko xoolee sax cat du dund ko cat mu dee lu bëgg rek yàlla suñu wax doo doo dégg sax lu ñuy wax da ciy xool rek ay muu rek daal di taw daal di ah, ah sëñ bi de wax naa man de ah sëñ bi woo na ma téléphone ah, daf maa woo ah yéen bi de sëñ bi ko jox te kat sëñ bi ab sëñ moor la rek bokkul ci yëf yi de bokkul de ah daa bokk xam nga lu tax bokkul demal ndax bokkul gis nga moom li ñuy bari bari maqaama am na boo xam ne ñu ko jubee rek def nii ndax nit pour moom it li ma doon def li ma doon defal ci jëm nii moom it noonu lay def parce que amul gis nga kooku tamit ñu defal loolu am na boo xam ne suñu gisee moom day def suuf si daal di dugg toog waaw ci ngay comprendre kan mooy Seydina Muhammad wallahi naa Eh, xam nga ñu ci ci suñu sëriñ si te suñu sëriñ si ñun ñëpp ne Mouhamad ci adduna boo ne mën nañu ko taxal déedéet bari ñu koo xam ëllëg yow la teewal ñun ñun nañ ko seetaat nañ ko wër nañ ko nañ ko nañ ko gëstuwaat nañ ko gëstuwaat su ko defee suñu àdduna dina baax suñu àllaaxira dina baax wax naa leen ko ne la yéen ci biir moom rek mooy fekk mu sori mu jegeel ko mooy fekk mu jafe mu yombal ko mooy fekk bu baax gasoo def ko ko noonu moom rek ñoo mën noonu sallallahu alayhi wa sallam keneen ku koy def tamit ñoo ngi koy defee ci barkeem am na ñu koy def waaye nag ñoo ngi koy defee ci barkeem te kat kaay wax na leen nag waaye moom la leen de loolu amul est ce que xam nga ni góor yàlla yi yéene seen fanaaw seen jotee ci yàlla dina dem ba nga xamante ni dañuy bàyyi yonent bi à côté dem wuti yàlla loolu Sofiane Gueye laa yoxal Sofiane Gueye laa yoxal loolu maa ngi feneen <laughs> léeg-léeg ñu bàyyi fii yonent bi duñu wax ak moom dara yàlla rek la ñuy waxal waaye gis nga soo demee ba fëgg buntu yàlla ba yàlla ubbil la dana la dellul ca Muhammadu Rasulullah liiru ndax man ma dàqee waaye nag sa ñëw bii valableul ah mooy def ñu may def waaw léegi bu may def ak man ñi ma def ci xalwa ak jalwa ak yënd ak ñaan ak xiif li ma def yëpp naa leen mën a commencé àndor ma ne waaw demal dellu ca Muhammad Rasulullah waaw philosophie yéen la so philosophie ndox mi sax lay tuuti léegi nag la gaawal def da dellul dellul looy def looy xaar nga ne nga ne moom nit na daa dem ca kanam yonent bi daal di toog nag wax soo ñëwee nag xam na ni yaa ngi gañ yàlla nag waaw xam na xam na ci ñoom kan la parce que lan koy xëy moo tax mu daal di mu daal di jël daal di undi undi bëmbën la am nañ bëmbën yu nekk doomu aadama mu undi ko daal di jël barage bu ne barage bi di sotti di sotti di sotti di sotti ba mu fee mun na defal وقفت على باب الكريم محمد وقفت على باب الكريم محمد وقوف خزين القلب خيران مكمد لعل رسول الله يليه كفايتي لمولاه إني نحوه كل مهولتي فقير وقير عالم ليس خيلة لدي وهو يتوب بجاه محمد من توعد الأعداء ولم يكن نادرا سوى رباه قوله وأشهده لتأتي ببدر وجلبا كل مؤونة وضبط الرجال بمئيب ومشهد waaw waa ji nee na jaar na fu nekk defee na fu nekk defee na lu nekk mbir ma doxul mu xam ne nag benn buntu moo fa des mooy buntu Muhammad Rasulullah te xam na ni su fa taxawee woo yàlla soo borom wuyu ko wala daw daan dem taxaw fëgg buntam kon bu dee sama borom ubbiwul ko daal di koy jël teranga teg ko ci loxoom ne ko dellul léegi nag fa nga nekk ñi nga nekkal sa xeet sa askan képp koo xamante ne bëgg dina yiw yow mi dox baagi ci Mouhamad ba Mouhamad jël may ya def ci yow yow mi ngi teew ñu ñu ñu yow mu bopp kon teranga adduna ak alaxira yëpp teranga zahir ak baatin yëpp teranga nit yëpp ak nit yëpp yàlla ñu jël dëxëñ ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam inna Ibrahima xalilullahi wa huwa kadalika wa Musa nabiyullahi wa huwa kadalika wa Isa ruuxuhu wa kalimatuhu wa huwa kadalika wa Aadamu stafaahu wa huwa kadalika inna ana xabibullahi wala faxna ndeysaan ndeysaan yonent bi nee na yàlla moo tànn Seydina Ibrahima muy xaritam mu tànn Seydina Moussa mu jël ko ca sabarata mu tànn Seydina Isa alayhi salaam eh, Seydina Moussa mu jël ko ca Firawna ak ay pexeem mu tànn Seydina Isa muy ruuxam di kàddoom mu tànn Seydina Adama def ko muy bàyyi doomu Adama yëpp mu ne waaye man de sama borom moo ma jël def ma may soppeem cofeel boobu nga xamante ni moom la yàlla am Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo conditionné ba nit ñi ñëpp képp ku bëgg sa àdduna baax sa àllaaxira baax da ngay fexe Seydina Muhammad di sa sopp yàlla Seydina Muhammad mooy suñu sopp loolu moo tax yàlla ne moo nga Muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum loolu bu dee ñoom ci seen biir lañ koy defante waaye nan lañ war a def ci kanamu Muhammad bu dee ñoom seen biir dañoo bëggante soppante waaye ki nga xamante ni moo indi bëggante ak soppante seen biir nan la ñuy mel ci moom ndeysaan loolu moo tax Abu Sufyaan xool waa kër Seydina Muhammad ak seen doxalin orma bi ñu am respect bi ñu am cër bi ñu am teggin yéen am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan moo tax ku bëgg a jëriñu bëgg a jëriñu ci yoonu sax yanke il faut nga am teggin il faut nga yaru il faut nga am teggin zaahir am teggin baatin sa yaram yaru sa ruux yaru sa xel yaru sa bët yaru loolu moom mooy tax may yi ak tëri ak maqaama yi mën a ñëw ci yow ku yarul doo àgg fa yàlla saxaabatul kiraam dañoo xamul yeneen ci bi fonk ko respecté ko ba nga xamante ni Seydina Muhammad du taxawaan di wax ak ñoom moo nga moo nga moo nga pitax yi dañuy njort ne ñii statut la pitax yi dañuy ñëw di taxaw ci bopp saxaaba yi way dina dugg ci bakkenu saxaaba ñu ci biir jëmin nga tan tax ñu yëngatu ndax forma ak respect bi ñu joxoon Seydina Muhammad ay la moo roy moo tax Abu Sufyan xool leen ba càg daan ne maa raaytu min annaasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashaabi muhammadin muhammadan nee na xool naa ba xool wër naa àdduna ba mu jeex waaye musuma gis nit ñu bëggee seen moromu nit comme ni waa kër yonent bi bëggee waa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ci yàlla mooy ndeysaan moo ci nga xamante ni mooy waa ji mag ja kilifa gu mag ga Abubakar Siddiq nga xamante ni yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam suñu jëloon ngëmu xeet yëpp teg ko ci balance ñu jël ngëmu Aboubacar teg ko ci balance Aboubacar ëpp na leen doole Aboubacar dafa dajeeg baayam Abu Quhaafata moom nga Abu Quhaafata boobu boobu tuubagul muy wax ay sabaan ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar daal di ñëw gësam ko dëmal ko mu daanu yeneen bi ne ko waaw Aboubacar looy def nii waaw lu tax day duma sa baay bii mu ne ko wallahi law kaana sayfu qariban minni mu ne ko billahi sama baay bii wallahi du fekkoon jaasi ji moo damay tàggale boppam ak baatam ndax yow xamu la ndeysaan ibnu Amir ibnu Jarrah bokk na ci fukk yi nga aljanna moo lay baayam ngir cofeel ci yonent Amir ibnu Jarrah buñ ko fàtte Mus'ab ibnu Umayr moo rey mbokkam Umayr moo ko rey ndax tamit Seydina Mouhamed Omar ibnu Xattaab moo rey bàyyi taxam ba Alxaaj ibnu Hisaam keroog Badar Xaalid ibnu Waliid bu leen fàtte ni moo rey bàyyam ba Waliid ibnu Muxiira saay saay bu mag ba ka yàlla di wax ci suuratul Nuur wala xalam hmm? wala fala tuti kulla xallaabin mahiin hammaadin mashaa'in binamiimin mannaain lil xayri muhtadin azim ñooñu kooku moo saaga woon yonent bi yàlla di ko yàlla di fayul yonent bi foofu ndeysaan moo nga bàyyi xali xaalis bu ñu moo ko rey te bàyyam la moom nga alxamata ibnu abi jalin moo rey bàyyam abu jalin ndeysaan moom nga gaa yi dañoo xamul sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni dañoo dem ba découvrir dimension universelle universaliste bu yonent bi ba nga xamante ni xam nañ yonent bi du benn xeet du benn askan du benn couleur drapeau waaye yeneen la boo xamante ni nit nekk yeneen sa arab yi noonu la nekkee di yonent ñi yonent nit ñu ñuul ñi dina ci ñëw léegi loolu moo tax benn saxaaba daw ci biir noo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo koy wax Sawbaan mu ne ko maa ko yaral maa ko yaralaw naka yaa Sawbaan yonent bi mooy wax ak moom de nga koy sa bët daa xonq de sa kanam gi dafa jeex de yow da ngaa dirisi de sa mujj dafa ñuul de ndeysaan mu ne ko maa bii maradun ولا وجع غير غير إني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك لذلك mu ne ko wallahi feebaruma dara jotuma benn feebar bu dul may am xiifuma maruma waaye man du ma la gëj a gis rek damay feebar. ndeysaan mu ne ko summa tazakkartu al-axirata fa axaafu an laa araaka li annaka turfau ma annabiyyiina wa inni wa in daxaltu jannata kuntu fi manzilatin adna min manzilatika wa in lam adxulu janna la araka abada ndeysaan xoolal wax yu daw yaram yi mu ne ko bi ma nit ñi dalee ma xalaat àllaaxira dafa ragal ñu doon mën a gis te soo demee sax ba yomal qiyaama yow dañ lay jël yóbbu la aljanna waaye du nga yóbbu aljanna kese dañ lay yóbbu firdawsi waaye du nga yóbbu firdawsi kese dañ lay yóbbu aljanna loolu lañ ne Sénégal ne Dakar ne Almadi Aliyina mooy Almadi bi maanaam eh, ndeysaan ndeysaan mu ne ko waaye soo duggee àjjana ma dugg àjjana man ngaa nekk àjjana huit àjjana un man àjjana huit laay nekk mu ne ko waaw bi ci gën a métti sax waaye du ma duggul àjjana nag ndeysaan gis nga jooy yooyu mu jooy ci kanamu yonente yonent bi mu triste yonent bi triste ci tristesse waa ji nag di yëngal na aras yàlla ni yàlla ni jibril yàlla ni jibril yàlla ni jibril jëlal pour ñëw mu ne ko demal ci Muhammad nga wax ko li ma nabiyiina wa shuhadaa'i wa saalihiina wa xusna ulaa'ika rafiiqa yàlla nee na ko waxal Sawbaan ak képp koo xamante ni li dal Sawbaan dal na ni képp koo xamante ni topp nga yàlla dégg ngeen wala nga nga nga boole te topp Muhammad wa man yuti Allah la wax wa rasula wa rasula muy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku topp yàlla ak yeneen bi dégg nga wax de waaw soo ko gënee firi ba mu gën a xool da nga naan képp ku topp yàlla ak yonent bi wala nga topp ku topp yàlla ak yonent bi pour mu gën a leer soo ko yaa ngi koy laay wala. yàlla ne na pour laay ko ñoom ñooñee ma am na dina danañ ànd ak ñi nga xamante ni ana amallaahu yàlla xéewal na alayhim ci ñoom mu ànd mu boole leen mi ne nabi yi na ci yonent ya wa siddiqiina mi dëggu ya wut si waat daa yi martir yëpp mooy ña dee ci dara toolu xale wal faalixiina ak ñu baax ñi yàlla ci yàlla boole wax la dama ulaaika rafiqan lii yàlla mooy ànd bu rafet nekk di yow ku topp yàlla ak yonent bi nekk di yow di yow ak qiyaame yàgg Seydina Muhammad yéenay bokk fa ngeen dëkk aljana yàlla ci yàlla boole ñoom saxaaba yi dañoo xamul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak maqaamam ak darajaam ba nga xamante ni Abdullah ibn Zayd waxoon naa leen ko dafa nekk ca toolam ya di liggéey doomam ji ñëw ne ko bàyyi mu ne ko labbayka mu ne ko Muhammad faatu na mu naa di jël ay loxoom tàllal daan ne yàlla yaa wax ni ku ma ñaan ma nangul la ñaan naa la li lay ñaan lu simple la maa ngi lay ñaan nga gumbaal ma ba dootuma gis benn bindéef xam nga dootuma gis Muhammad rasulullah yàlla daal di koy gumbaal ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw suba suba su ma mënoon gën a Muhammad waaw bu ma gisati kenn ndax gis mooy gis Muhammad ku gisul Muhammad mais gisoo dara mais loolu moo tax mag ñi bàyyi seen lépp bàyyi seen fépp ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ko tagg di ko way di ko màggal di ko jox cër pour lu di ko wax di ko neexal ngir lan ngir parce xam nañ ni la nga xam ne moo ko fa yàlla ay ngëneel di ay teraanga benn buntu yi foofu noonu mooy buntu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam cofeel gi nga xamante ni moom la nit ñi war a am ci moom ak mbëggeel gi mooy ubbi buntu xéwalu àdduna yi ak buntu xéwalu àllaaxira yi suñu mag bu baax ni kenn ku ci nekk ci ñoom jël na teraangaam ak i xéwalam ak i bésam ak i ñaanam yëpp jëmale ko ci Seydina Muhammad ngir ñoom yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bég kontaan su kontaanee daan di joxe tariqa boo mën di dem yoon boo mën di dem soo demee ca biir bëri bëri ñaan yi lu mu bëri bëri lépp ñoo ngi jël def ko ci hadiya ci sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi soo demee ci tariqa tijaaniya soo xëyee ñu ngi leen di leen di téeméer yoon soo goonee ñu ngi leen di leen di téeméer yoon wasifa am juróom fukki yoon ci salaatul faatixi juróom commence ñaar te yooyu yëpp ay salaatu ala nabi la te toog boo mën di dem ci tariqam tijaan ya cheikh na tijaan yi nee na la soo paree bu ma ko jox soo paree bu ko jox góor soo paree bu ko jox jigéen waaye jox ko sayyiduna Muhammad soo paree looy wax cheikh nee na la waxal hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallah noonu la ko doxalee soo xoolee Salatul Fatihi nga xam ni waa ji xam na jëru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que sax am na ko fi ay garab yoo xamante ni garab yooyu moom rek moo ko moom moom rek ko ko am bokk ko kenn wax na ko alfatixi wax na ko alxaatimi wax na ko annaasiri wax na ko alhaadi waaye moom dañu ko ci biir xam na ni fatixi moo ko moom xaadi moo naati moo ko moom alhaadi moo ko moom waaye li koy moom moom taxul nga maîtrisé ko taxul nga xam ko moo qadrihi wa min daayihi azim parce que noonu la ko defee fatihi ñu pare mu daal di jiw la jëm ci jiw ci kabaal daal di indi ñetti maqaama soo xoolee jëwul ci kamaal ñetti allahumma allahumma salli wa sallim allahumma salli wa sallim allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqiyati tatajalla minha uruju alxaqaiqi ayni almaarif alaqwa min salatika tamila sam allahumma salli wa sallim ala samati alxaqi بالحقيقة الأعظم إفادتك minka ilayka ihaatatu nuuru sallam dégg lii rek soo ko dégg rek xam ni ñoo ngi wax lu rëy sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyyah tu'arrifuna biha iyyah mooy wane ni yonent bi kenn mënu koo xam parce que soo jàngee ci wërdu kamal soo ne allahumma salli bu njëkk bi yaa ngi wax zahiru yonent bi parce que mooy ayna rahmati rabbaniya ndeysaan ndeysaan jërëjëf ndege ndeysaan waaw daal di jeex ndeysaan moo soo ne aynu rahmatullah baadiya yaa ngi yonent bi baaxi lam waaw kay waaw nga dem jàllaa lu ko li watan ala ayni xaqiyati dafa jàllaa min ha urusu xaqayiqi yaa ngi dem ci baasi bi yonent bi gën nga zaahir ba léegi yaa ngi ci baasi ba nga daan waaw nag daan ne waaw moom bëgg la waaye amul ne nga ne ala wasali wasalim ala tolatil xaq bil xaqi kooku nag yaa ngi dugg nag ci baasi bi baasi bi yonent kay moom moom li yi di wax moom moom xotti nga bi moom moom moom moom moom moom daa dajji nga dajji nga bi léegi nag song nga teef bi la teef moom la ñu wax moom mel ni mel ni waaw waaw waaw loolu bu ñuy tudd la xolli nga puur bi dindi nga chair bi dajji nga produit bi léegi nag ñu noyoo waaw ah. ca Saalum ba Mbir Saalum kooku mooy baatinul baatin ba. moo tax ne ah ala salaatul xaqi ah soo ko yemul rek baatin la waaye ngir xaqi nag muy baatul baatin nag waaw ah, ma ngoog xam nga duñ ñu ci zaahir bi ba sofiyanke yi daanu nga dugg ci baatin bi aalim bi day daanu nga dugg ci baatin baatin yi waa fi day daal di daanu waaye ba nga paree ñun ñëpp nga dajalewaat leen daal ne salaatan tuwarituna fiha iyaahu julli la koo xamante ni maa ngi ñaan yàlla moo xamal ko ku yonent bi te ku wax ñu xam nga yonent bi bàyyi wax lu dara bàyyi ku ko wax tamit janaa bi naa rusul xaqaay ku ko wax dara dina xam dina xam kii ku ko wax xam nga yonent bi waaye ca suuf nga xam ne julli julli julli maa ngi ñaan yàlla salaatan mu nekk julli boo xamante ni to arribu di ngi ñu xamal naa ñun ñu ngi julli yonent bi bi xaar ci julli ji ci yaawu moom Seydina Muhammad loolu mooy lan mooy doon ñoo xamal yonent bi loolu mooy lan yonent bi ñu ku jot yàlla yokk maqaamam sëfal ku jot yàlla yokk darajaam ndax mu nga ceeb ku jot yàlla gën a yokk envergure loolu moo tax looy gën a def ci yonent bi yonent bi di gën a mag di gën a yokk moom moom yonent bi la moom moom lëndëmu lëndëmu gudd la lu muy gën a dem ñoom lën lëndëmu ko jar la lu muy gën a dem du la leer ولو أن إنسانا تخير ملة ndeysaan ما اختار إلا دينك الفقراء mais ma ñëw sëñ Ousmane moo ngoog sallallahu alayhi wa sallam ngoog xam nga ni kon Cheikh Ahmad Tidiane bi xam na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li mu koy xam-xam moo ngi ñaan yàlla mu dolli koo xamal yonent bi te loolu la digal taalibe yi ngir bis bu nekk ñu jàng ko ci jàkk ja ngir ñu gën a xam yonent bi gën a jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngoog nit yàlla yëpp pour ñu mën di gis maqaama boobu ak jiir boobu lay jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu maam Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala anhu dafa nekk ca Bagdad moo ngoog borom xam-xam yi ñoo fa nekk burabaa yi fuqahaa yi nujubaa yi ulamaa yi lumriyaa yi muqarrabuuna yi ñoom ñoo nekk ca Bagdad fees fa dell di toj di rajaxe ku ci nekk moo ngi jaar sa gauche ñi ñoo ngi jaar sa droite ñi ñoo ngi toj alquran ja ñi ñoo ngi tëj fiq ñi ñoo ngi amul kenn amul jëpp lu dul yaa ngi dem ci wuyu yooyu ñii ñoo ngay àggale ci yàlla ñii ñoo ngay tarbiya ñii ñoo ngay tarbiya ñii ñoo ngay tasfiya ci Abdul Qadir Jilaani daal di toog président Mouhamed feeñu na ko ne Abdul Qadir Jilaani mu ne ko labbayka ya Rasulullah mu ne ko demal wax ak jaan mu ne ko waa maam waa maam waa maam waa waa maam lu may wax ak jaan yi waa waa maam lu may wax ak jaan yi ndeysaan seen baax maamam ah waxal ak jaam yi ah waaye li may wax ni amul lu mu leen fàttale oh. fàttali mu leen iqra jàngal ah mun maa jàng jàngal mun maa jàng jàngal mun maa jàng ka ma xool ni mun maa jàng daal di mujj tari saar wañ ko doon saar daa ko jàng jëf di producteur producteur yeneen bi jàngal mu maa jàng maa ana bi xaayidin iqra maa jàngal mënumaa jàng ñu jëm ko bopp mu ne ko iqra yéen a ngi sànni iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al-insana min alaqin iqra wa rabbuka al-akram alladi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam kalla inna al-insana la yatgha abada an istaghna inna ila rabbika ruj'a xam nga ni kii mokkal na la ñuy la ñuy tari xamoon na ko démb moo tax sa jàng yi nekk ci Jibril ñun ñu nga mokk yéen ci bi déedéet Jibril da doon branché waat ruux la leen ci bi ca tarbiye yëpp yàlla tarbiye woon démb mooy li ma waxoon pour la pour ma ngoog ma ngoog kon yonent bi nee na sët ba jàngal waxal waaraateel mu ne ko maam mënu ma xanaa gisoo gars yi nekk fi borom xam-xam yi borom cër yi borom maqaame yi wala ñu ne ñu dem dali ci bax daal waaw lu may def mu ne ko ŋaangal nga ŋaangal. Cheikh Abdou Khadre Jeylani daal di ubbi gémmiñ yonent bi ne xaar tëf aaya yi bëgg tufli woon nit man ni ku ma tufli moom aaya bi dikk na bu yàgg tufli ah dafoo sax waaye yonente bi su su su ne xaax ñëpp dana xaax naan ngir mu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog mu tufli ko ca mu xarit jeenaan dem ca mbooloo ma ñu woo Bagdaad yëpp ñu toog mu naan di ne jox ma kaas bi ñu jox ma kaas bi mu ne jox ma café gi ñu jox ma café gi mu ne jox ma kudd gi ñu jox ma jox ma kudd gi mu ne jox ma ndox mu tàng gi ñu jox ko mu jël café gi sotti jël ndox mu tàng gi sotti jël suukar si sotti ci biir yëngal daal di naan daal di asalaamaaleykum mbooloo mi moom nga borom xam-xam ya daanu wëluñ leen di yuuxu moom nga bulo daal ñu dem seen yoon ñu dem ñu dem roxa daal ñu dem waa dini ne ñu dem kenn ku ci nekk ci ñoom la nga amoon ci xam-xam dem la nga amul ci yàlla yàlla jël ko jox ko te waxul benn kàddu lu dul jox ma nangam ñu jox ko mu daal di naan ñu pare waaye sax daal yëpp di wër naan jox ma gaz bi jox ma ndox mi jox ma guddi gi jox ma café gi naan naa ko lépp mujj daal di ñëw sukk ci kanamam daal nekk taalibe waaye loolu lan moo ko mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen a ngi fi rek boo xamee loolu dem na ba wax ni kenn kenn kenn kenn kenn bu am bu am benn sikki sàkka ci ni man li may def nii du sama mbir yàlla ma ko jox muy sama cër waaye nag sama maam moo nekk ci sama di ma coaché di ma wax defal di ma wax dindil noonu la ko buy yàlla yëpp defee ba ci sunu maam Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu moom Sëñ Tuubaa dafa dem ba nga xamante ni war na adduna bi yëpp secret bi. prix balaa day joxe secret bi nag laa wax ma benn secret wax ma secret bu foo secret bi maam Sëñ Tuubaa nee na maam Sëñ Tuubaa nee na doomu aadama yëpp lépp lenn li ñu bëgg ci àdduna muy ngëneel ñun ngëneel rek lañ bëgg xéewal rek lañ bëgg teraanga waaye maam Sëñ Tuubaa nee na ngëneel moom ci boppam moo dem fa ñu ci yàlla Muhammad toog fa واتخذوا إن عبد الله بالفضلاء ndeysaan maam Sëñ Tuubaa nee na ñàkk teggin bu mu la yóbbu mukk mukk mukk li ñu la ne yàlla defal lim suñu baax ñi nga ciy bind Mouhamad nee na bu ko ci boole إن الكواكب يحفيها زنمار déedéet delluñ ci laa taqisu ibna abdillahi bil fudala ولا تقيسوا ابن عبد الله بالفضلاء maam Sëñ Tuubaa nee na suñu la waxee ne la defal liste ñu baax ñi nee na bu ci boole doomu Abdallah Jaak Amina ñu ne ko lu tax mu ne yonent bi hors classe la yonent bi hors pair la yonent bi bokkul ci liste bi da ngay jël benn liste bind ci Muhammadu Rasulullah soo ko commencé seet ñu baax ña laa taqiisu buñ boolee inna abdallahi doomu abdallahi jak amina bil fudala bi baax ña ñu ne ko lu tax innal kawakiba innal kawakiba yuxfiya sinima maam biñ tuba nee na loo baax baax loo bari bari teranga xanaa doo jël bàyyi ba treize heures ci bëccëg ngay taal sondeel ñu ne loola yëpp nga ne da ngay leeral ci yeneen yi ci wëlu yi koo ci borom xam-xam yi mu la waaye jant bi mooy muhammadu rasulullah innal kawakiba الجمار للمصطفى خير خلق الله منزلة maam Sëñ Tuubaa nee na yàlla jël na benn maqaama benn place benn lieu boo xamante ni lieu secret la lieu spécifique la lieu serré la boo xamante ni daf koo jël dencal ko waa ji nga xamante ni mooy doomu Abdallah yàgg amin mu sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na adduna bi yëpp suñu dajaloo woon ngir jéem a am maqaama boobu wala cër boobu wala place boobee wala spécificité boobu yàlla defal Seydina Muhammad mu ne ñoom ñëppay dee ba jeex waaye kenn du am turu Seydina Muhammad رام الورى ميل فضل المصلحين mu ne له moom nag maa ngi wax secret ba demal wuti ko soo ko wutee am man ca laa jaar ba am Cheikh Abdul Qadir Jilani ca la jaar ba am Seydi Imaamu Shadili ca la jaar ba am Ahmadou Rifaayi ca la jaar ba am Cheikh Ahmed Tidiane ca la jaar ba am Mongo Daouda Tahi ca la jaar ba dem ba Mahrubul Karxi ca la jaar ba dem wuli yi imaamul Junaydi fa la jaar ba dem koo dégg ci góor yàlla yi koo yëg ci nit yàlla ya imaamul Ghazali radiyallahu anhu ñoom ñëpp nee na dara man wara mu ne nit ñëpp ñoom ñëpp ñoo nee woo wut lan ngëneel ngëneel ngëneel boobu nga xamante ni ñu ngi ci seen vrai rek seen baatin waaye xam ñu ne yàlla jël na ngëneel dëkkal ko ci Seydina Muhammad mu ne kon ku bëgg ngëneel nee na pour wuti ngëneel waaye demal wuti Seydina Muhammad ndax yeneen ci mooy jëm ngëneel waaye. wal fadlu inda rasulallahi xaraaru. jërëjëf Seck yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla taas ñu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, su loolu amee ñun ñëpp dana noppal ah, mag ñi war nañu yoon wi war nañu yoon wi te lépp yonent bi la man suñ tubaa dem na ba wax ne waxuma na sax tagg yi ma koy taggul sax waaye at mu jot waru naa ak moom di ko bindal benn xasida at mu jot aleykum salaam teg jërëjëf waaw waaw waaw waaw waaw mu ne yasurru yasurru rasulullahi xasidi mawlidi waaw yadummu lana bisran yabdi xayra mawlidi waaw waaw waaw dem na dem na ko wax loolu waaw waaw Mouhamadou Nil Muxtaaru lam yaati mislahu wa laysa yaji mislun lahu nixma sayyidi waaw isan waaw dem na dem na ko wax ne ak mu jot yeneen bi moo ñu xaar sama xasida bi moo koy jox ala kulla ah amin ah hadaya madix waaw waaw waaw ama nu ñu ko waxee tey waaw ala man alayya walaftu sadix lahu kulla amin hadaya madix ma bopp ma góor gi Ousmane ndeysaan nee na góor la amiin ak mu jot am na xasida boo xamante ni dama koy jox leen dugg ci weeru gàmm kooku maa ko jaayanteeg moom waaw moo tax mu daal di jël nag ay mayam daal di koy jël bëggoon na ba bëggoon ko jëmale ko ci man yal nañu yàlla defal bàcc boobu bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yokk leer mag ñi fa tabaraka allahu comme niñ ko waxee woon ci début waxtaan wi euh, waxtaan bu la. zikkar si ñu ci zikkar zikkaru kóllëre la te ñoo ngi ñaan yàlla kóllëre gi yàlla bu ngeen ndax suñu sët waaye yàlla nga joxalal ci ba aljanna yàlla ko yàlla def kontaan nañ ci jaamu yàlla yi fi ñëw ñëpp la ñu waxoon ci début ba moom la ñuy fàttaliwaat moom la ñuy yeesalaat mooy ñaan ak yàlla yàlla yërëm xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp yàlla yàlla jéggal leen fa tabarakallahu comme niñ ko xamee tey ci ngoon lu mel nii moom lañ amoon te te incha allahu bu subaa damay def conférence ci Tricom tabarakallahu waaye ñii suñu soxlaa natt suñ suñ dara gis ngeen ñii ci ëpp ay yéen tenue de travail lañ sol parce que ñoo nga woon ca tànn ya ñoo nga woon ci waaye bu ñu dégg mbir bi rek bàyyi loo jàppoon di ñëw kon nag kóllëre googee nga xamante ni moo nekk suñu diggante yàlla yàlla gën a sagal tabarakallahu ci turu suñu ñoo ngi ziara bu baax sëñ Pape sëñ Moussa Cheikh Omar tabarakallahu ak njabootu njóobeen yëpp ci seen yiw ak seen teraanga ak seen mbaax ak seen jàppalante tabarakallahu comme ni ma ko waxee ca suba Alioune Badara kontaan na ndax ñun man mii toog fii di wax maak moom ñoo bokkoon nekk ca Ousmane Ngom entre quatre-vingt-quinze ba quatre vingt moom muy def kayit may def arab Papa Latif nii def allemand kii di si kër nii moo ko waa ji ñoo bokk a nekk sax ca bagage ya xam na li may wax <laughs> ñoom ñoo bokk a nekk ca bagage ya président bu nekk vice président ki nekk xaw ma lan ak lan moo ñoo ñoo moo tax tey tabarakallah ñun bis bi ñu neex la fii suñu kër la ndax Badara mii ñoo bokk lépp tabarakallah xamante nañ miinante nañ te boobu xaw ma ni sama rakk sama mag bu jigéen Cheikh Omar moom lay jël muy soxna Ndiallo jigéen yàlla ko yàlla fay moom it ku baax la tuuti at mu jot nga naan bokk fi jotaay di bokk ak moom mbégte yi kon Cheikh Omar ñoo ngi gërëmaat di santaat di ñaan yàlla xéewal ak sutura ak teraanga lu rafet lii lu yiw lii nga xamante ni moo nekk seen biir te ñun ñëpp heure bu ñu ñëwee jàngaat ko mooy seen ànd seen nekk benn mais ku fi ñëw dina jàngaat loolu doo xamee sax ki mag ak ku kan mooy ñooñu ànd rek di rafetoo di waxandoo léeg-léeg nga gis Badara daal di xëcc Omar déy ko léeg nga gis Pape daal di ñëw li jëm di nangam sëñ moo ngi wax fii mu loolu mooy adduna seen papa loolu rek moo ko mën a bégal comme tëdd mooy ngeen ànd nekk benn saloo yéen ci góorgóorlu bu baax a baax kon yàlla yàlla fay leen keroog moom mii sëñ Moussa sëñ Pape ak Aliou Badara ñoo ñëw ba ci ga ñëw toog mën leen jaww ko woon ñun suñu ñun la ñun dañ dégg jarul woote jarul téléphone jarul ngeen di ñëw ñun ñoo bokk lépp lépp loo xamante ni yéen ngi def ci àdduna wallaahi ñu ko yëgee danañ ci ñëw suñ ci wooyee di ñëw suñ ci woon ñëw ndax li li tax ñu ñëw bi dafa bari kon ñoo ngi ñaan ci yàlla yàlla yàlla gën leen dëppale yàlla bu seytaane dugg ci ci seen jëmm yàlla bu mu dugg ci seen diggante bu mu nekk seytaane nit bu mu nekk seytaane jinne yàlla yàlla musal leen ci zahir musal leen ci baat ni yàlla boole woon ahlu badrin ba ñu am victoire yàlla yàlla boole leen noonu ba ngeen am victoire ci seen kanamu noonu yëpp ci zaahir ci baatin bi jaay Seydina Muhammad waaw waaw suñ soxna nee na moo ngi ñaan yàlla na ko julli ci ñaan yàlla seen ànd bu rafet bii ku ko nar a tas yàlla yàlla nga tas